kooku gisuñu ko woon kon ñu yokkuti ci moom la ñu al-majnuub boo déggee al-majnuub mooy saaxibu zaatul jambi kon nag buñ ko yokkee muy dix ah kon bu ñu amee dix ñu def dix zaatil jambi voilà léegi kon nañ jàll xoolaat li mu ci li ci ren saa sant. mu ne kon wa sahibu zatil janbi shahid wal mabtuunu shahid mabtuun mooy ki feebar ki ya biir buy metti ci la ko gisoon nañ ko wal xariqu shahid kii gisuñu ko woon kon ñu yokk ko ci muy onze al xariq mooy ki nga xam ne dafa lakk akbar wuu xam ne ci incendie la génn àddina ab taal loolu yaa ngi loolu wala hawla wala quwwata illa billah Ah! mooy ki nga xamante ne nii dafa lakk waaw kooku amuñu ko woon kon ñoo am onze walladhi yamutu tahta al-hadmi kooku mooy tan mooy kële kooku gisoon nañ ko mooy ki ki faatu ci décombre yi waaw sahibul hadmi moo nekk ni mooy walladhi ki nga xam ne yamutu day faatu tahta al-hadmi sous les décombres toit bi néegam wala téeg bi moo wadd ci kawam mu faatu wal mar'atu tamutu bi jumu'in shahid kii it gisuñu ko woon muy douzième eh, muy ndaw si nga xam ne da doon matu mooy am nu fa saa'u daal di génn àddina ah nga xam da doon am doom doom ji daa faatu moo xam ci biir bi la nekk wala bi ma bi nga xam ne ci lay am doom dañuy wax bi jum'in di wax bi jim'in di wax bi jam'in jum'in nag mooy bi gën a siiw voilà musallatatul fa'ila mooy jum'in jam'in jim'in voilà mu ne kooku shahid kooku mu ngi noonale waaw Allahu akbar kon loolu lu ama am solo la kon gis nga fii am na ñetti ñoo xam ne ñu fi yokku la muy saahibu zaatil janbi alxariq alxariq mooy wal shahid ak ki nga xam ne bi nga xam ne tamutu bi jum'in shahid kon al imaam alxaafid ibn xajar mu ne ñii nii ñëw na kon ci xadis bii di xadis saydina jabir ibn atik radiyallahu anhu te al imaamu ngi ci sunan al imaam abu daawud waaye na ko noon al imaam ibn Euh, an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' na ko na al-imaam Ibnu Hibbaan soloo na ko kon wallahu ta'ala a'lam ah mu ne te lu mel noonu Seydina Abu Hurayra soloo na ko gis nañ ko maa ta'udduuna shuhadaa fiikum léegi mu ne wa zaada fiihi wa naqasa mu ne foofu nag am na yum ci yokk ci hadiisu Seydina Jaabir ibn Atiik bi fi ñëw ah wa naqasa am na tamit yum ci wàññi mu ne wa famin ziyaadaat yi yi nga xam ne ci hadis sayna Abu Hurayra bële nga xamante ne dana waqad rawaa Muslim min tariq Abi Salih an Abi Hurayra yaani hadith al-baab shaahidan li hadith Jaabir wa lafzuhu maa ta'udduna eh, ash-shuhadaa fiikum après foofu mu yokku ci wa mu ne foofu eh, kon gis nañ ko man maata fi sabilillah fa huwa shahiid moom lañ gisoon ci hadith sayna Abu Hurayra bi mooy wa shahidu fi sabilillah léegi nag mu des imaam al-Hafiz nañu am na ñeneen beneen xadis yoo xam ne ñëw na yokk mu ne wa min mu ne wali Ahmad imaam Ahmad de soloo na min xadis Ubaada ibnu Saamit jële ci xadis Seydina Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu nahwa xadis Jaabir ibnu Atiq bu mel ne xadis Seydina Jaabir mu ne wa fii lafdi wa lafduhu kaddu wa fi nufasaa yaqtuluha waladuha tumma an shahada loolu mooy mooy euh, ki nga xam ne almaratu tamutu bi jum'i walaa mooy moom mu ne ndaw si nga xam ne day matu day wasin day am doom nga xam ne di doom ji génn ci la génn àddina wala mu ngi ci biir bi kooku mu ne loolu am martyr la mu ne wala walahu min hadith Rashid ibn Hubaysh nahwahu yu mel nii mu ne wa sillu wa sillu foofu as sillu léegi as sillu ak zaatul jan bi sorewuñ as sillu kaay aywa kon sillu moom ñu bees la treize moo na al imaam al xaafis na xajar ne sill nag bi kasri siin noonu la waaw lañ koy maase wow bi kasri muhmala wa tashdidil laam sillu sillu euh, mooy kii euh, euh, tuberculose lañ koy woowe parce mooy feebar la boo xam ne poumon yi lay jàpp xam nga tuberculose ngay sëqat daanaka mel ni booy sëqat mel ni deret ngay sëqat waaw tuberculose bu la dalee gis nga booy sëqat noonu daanaka loolu sëqat mooy yow li ngay sëqat léeg-léeg am ay salive yuy génn nga gis ko mu weer foofu deret la muy day metti mel ni sa xol bi day takk sa poumon yi day lekk sëqat bu nekk daanaka benn jampaaka lañ la jam tellement day méttee méttee métti da nga koy appréhender te manoo ci dara mooy sëqat bi day ñëw te yow manoo ci tus waaw da ngay sëqat mu neex la mu naqari la feebar bu méttee méttee méttee mooy sirru mooy feebar yooyu xam nga zaatul jan bi ci biir mooy ci yi ci biir lay commencer di propager wu ba pare tamit affecté poumon yeeg kii yi nga xam ne dangay ngay wayow sa yaram ñu day tàng jër waaw nga am problème bu rëy waaw ak sirru moom moom la gaa yi naan tuberculose léegi feebar boobu nga xam ne poumon yi lay jàpp waa ji di mel ni dañ koy taal xol bi dañ koy lakk waaw walla iyaazu billah kon foofu yokk nañ kon ñu am fii am nañ amagul nañ quatre yu bees dix onze douze treize zaat za saahibu zaatil jam alxarib almaratu tamutu bi jumin ak assil léegi al imam alxaafis mu ne rahimahullah léegi nag mu daal di ci mu ne walin nasa'i min hadith uqbat ibn amir mu ne al imaam an-Nasaa'i solo na ci jële ci hadiisu Uqbatu ibn Aamir gis nañ ko fan yi al-Juhani al-Juhani radiyallahu anhu mu ne xamsun man qubida fiihinna fa huwa shahiid fa zakara fiihim an-nufasaa mu ne ne saasaam nee na juróom a ngi képp koo xam ne borom bam lay faat benn ci juróom yii ci fekk yow martyr nga mu ne boole na ci ndaw si nga xam ne day am doom daal di day wasin daal di faat mu ne war a waata soloon ashaabu sunan yi ñi nga xam ne ñooy waa ashaabu sunan mooy ñoom al imaam Abu Dawud Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Maaja mu ne wa sahhahu rahmatullahi alayhim te wéral na ko at-Tirmidhi min hadith Sa'id ibn Zayd marfu'an loolu mooy hadith biñ gisoon voilà mooy wan Abil A'wari voilà ñu ne woon rawaahu Abu Dawud hadith 1356 rawaahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa qaala hadithun hasanun sahih mu ne foofu nag mu euh, euh, euh, mu ne ci hadith Sa'id ibn Zayd marfu'an lu mu yëkkati ne man la duuna maali fa huwa shahid wa qaala fi diin mooy ñun am nañ ko dane man la duuna maali dane dégg naa nen saa saa mu ne képp ku ñu faat fekk da doon défendre alalam shahid la wa man qutila duuna damihi fekk da doon défendre deretam fa huwa shahid goog martyr la wa man qutila képp ku ñu faat duuna diinihi fekk diineem la doon defaan loolu waxoon nañ la buñ ko ci boole parce que loolu mooy martyr bi mooy mooy ki ñu faat ci toolu xare rek diineem la doon defaan devant kufaar yi voilà fa huwa shahid wa man qutila duna ali fa huwa shahid waaw ku ñu faat fekk eh, mu doon défendre njabootam kooku eh, martyr la kon mu ngi noonee mu ne walin nasaa'i min hadith suwayd ibn muqarrin marfu'an man qutila duna fo fa huwa shahid te kii moo duna maalihi rek benn man nañ leen benn la mooy képp koo xam ne dañ koo faat mu ne Imaam an yi moo ko solo jëlee ko ci yoonu Suwayd ibn Muqarrin mu ne yeneen saa salaam yu mu yëkkati ba ci yeneen saa salaam mu ne képp ku ñu faat fekk mazlimatihi mooy loo xamante ne euh, lu mu war a aaro lu mu war a kii nit ñi ñëw bëggoon ko am ñëw bëggoon ko ne tuŋaañ jël mu daal di koy defaan kooku martyr la voilà. mu ne war wa fii riwayati li ahmad imam ahmad am na riwaaya bu ñëw wal majnubu shahid woo waxoon nañ la mooy saahibu zaatul janbi waxoon nañ la boo déggee al majnub moom mii la kon lool mu ne ko shahid la mu moo tax mu ne yaani saahibu zaatul janbi gis nañ ko sànq léegi nag al imam al hafiz rahimahullah mu ne boo gisee nag lim yi di wute mu ne eh, walladi yazharu annahu que ne yenente li feeñ moo yeneen saa sallam ulima bil aqal dañ koo xamal borom bi da koo xamal li gën a néew ulima ginnaaw gi moo xamal ko ziyaada ala zalik yokkal ko loolee ne ko am na ñeneen waaw fa zakaraha fii waqtin axar mu tudd ko beneen waxtu walam yaqsudul xasra fi shay min zalik te tudd jubluwu ci tënk mbir mi ci dara ci yooyu loolu waxoon nañ la ko ne la aswada imaam al-hafiz euh, euh, al-Bukhari yi ci boppam baabun bunta ngi waaw waaw buntu bi imaam loo ci def mu ne bu ne bi nga xamante ne nii al ashuhadaa'u sab'a sab'un siwal qatl ash-shahadatu sab'un siwal qatl ba par indi xadis bi nga miñ ci indi bi mooy xamsun voilà loolu di wane ne kon mooy tënku lool rek la léegi nag mu ne après nag ci la waqad ijtama'a lana min at-turuq al-jayyida li ñu doon wax sànq bi ñuy tàmbale te dajaloo na ci ñun ay yoon yoo xam ne yu ci yoon yu baax akthara min ashrina xasla loo xam ne ëpp na vingt yoo xamante ne nii ci lu wane ne ñii ay martyrs lañ fa inna majmu'a ma qaddamtu mu ne boo li ma li ma jiital léegi nii cité ko boo ko boolee mi mastamanat alay ahadis sa hadis yi daal di ci euh, làmboo allati zakartu arba'a ashara xasla quatorze mbir la voilà looy ah quatorze mbir la léegi ñun est-ce quatorze la wax amoon nañ neuf imaam yokkal ñu ci quatre neuf alors dix treize quatorze non dix onze douze treize mooy comme xam naa bële la ci boole mooy mooy bi ñu la doon wax ne loolu mën nañ ko boole mooy ki nga xamante ne nii euh, mooy man kuti la duuna mazlamati kooku waxoon naa la moo kiñ euh, moo kooku da koo ber voilà bu boobaa quatorze lay doon mais dañoo jàpp ne kooku mooy Maliki rek waaw waaw man kuti la ku ñu faat fekk da doon défendre loo xamante ne nii hein euh, moom euh, ay ay mbiru boppa yoo xamante ne da koo war a aar kooku euh, shahid la kooku kooku kooku la kii kooku moo tax mu nekk quatorze voilà looloo tax mu nekk euh, doomu quatorze voilà waaw koo xamante ne xam gisoon nañ xadiis in kaana lahu amalun saalihun uxida minhu bi qadri mazlamatihi man kaanat indahu mazlimatun li axiihi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm hadith deux cent onze bi Seydina Abu Hurayra yeneen saa saa ne képp koo xam ne am na lu mu ak tooñaange boo xam ne lu àq bu mu yoreel njabootam moo xam ci réputation yoonoo si mbokkam moo xam daa waxoon ci dara lu dul wala lu man di doon rek ah na dem soit mu fay ko wala boog mu dem ñaan ko mu jéggal ko ko léegi balaa bis boo xam ne ah, an la yakuna dinaarun wala bis boo xam ne foofu ah doo fay ay xaalis de ay or wala wala xaalis déedéet waaw kon loolu moo tax mazlima boobu ñu ñu jàppoon ne mooy alal rek voilà imaam nag da ko cee boole bu ko ci boolee bu boobaa dëgg-dëgg ci lay nekk li nga xam ne mooy quatorze li wax ne kon li romb dajala na ci quatorze léegi nag mu ne après nag mu ne euh, euh, euh, mu ne wa taqaddama te romboon na fii baabi man yunkabu fi sabilillah koo xamante ne nii eh, mooy dañ ko gaañ ci yoonu yàlla eh, eh, nga xamante ne mu daal di faatu waaw loolu waxoon nañ la ne am na yoo xamante ne nii différence am différence u nakaba ak li nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne day faatu euh, ci li nga xamante ne nii euh, mooy euh, mooy day gaañu gaañu ab blessure gisoon nañ maa min man qaatala fi sabilillahi man qut man qaatala fi sabilillahi min rajulin muslimin fuwaqa naaqa wajabat lahu aljanna wa man juriha jurhan fi sabilillahi aw nukiba nakba fa innaha taji'u yawma ka aghzari ma kanat lawnuha az-za'faran wa rihuha kal mooy en fait waxoon nañ mooy gaañ boo xamante ne ci noon bi la jóge moo moo ko jam paaka wala moo ko dóor pistolet mais da koo mooy wala mu dal ci tànk bi waaye faatuwul alors que nag ba nag ba mooy koo xam ne ci toolu xare bi la gaañoo day niroog entre ki al maqtuulu ki ñu faat ak ki nga xam ne al ki nga xam ne maata fii sabilillah ki nga xam ne dañ ko rey ci toolu xare nga xam ne yéeféer bi moo ko faat ak ki nga xam ne dafa faatu ndax dafa waddoon ci fasam wala euh, benn fas moo ko waŋeetu wala benn kii mu daanu daal di faatu te noon bi faatu ko ñaar yooyu moo nekk entre bi juux mooy blessure boo xam ne noon bee la ko teg nag ba nag loolu waxoon nañ nag ba mooy li nga xam ne blessure boo xam ne comme waa ji daa daanu daal di am égratignure voilà wala fas yu mu yéegoon wala char de combat bi mu yéegoon di kii rek après daal di wadd xoosu waaw bopp bi bopp bi toj wala yu mel noonu daal di xew voilà loolu lañ la waxoon ne la affaire bi yëpp loolu la nag voilà loolu moo doon différence mu ne nag ñëwoon na ci buntu boobu xay xadiisu abi malik al-ashari bu mu ne wan waqasahu léegi yokkal xoola nga gis kii mooy imam buñ ko mayee lële nañ dugle ma <laughs> quatorze nañ ko defal loolu quatorze même bu dee jàpp nañ ne boo mooy duuna maali yi rek euh, mazli matihi waaw ku ñu faat duuna mazli matihi léegi nag ñu ñëw fii nga xamante ne nii mooy fi nga xam ne moom moom lay wax nii mu ne ñëwoon na kon ci hadis bi nga xamante ne nii ah, mooy hadisu euh, oh, ci buntu boobule hadis yi naa Abu Malik al ashari rahimahullah ma radiyallahu anhu marfu'an foofu mu ne woon man waqasahu waaw képp koo xamante ne nii man waqasawu farasu képp koo xam ne aw fasam moo ko wan moo ko padd moo ko dóor waqasa mooy mooy dóor tànk dóor daal dóor tànk ab fasaw aw ba'iru wala gëléem nga kooku aw la daxatu hàmma wala benn yit fitt ko wala jaan màtt ko aw maata ala firashihi ala ayi hatfin sha'a lahu ta'ala fa huwa shahid wala bu faatu ci li nga xamante ne mooy ci kaw lalam fekk bon mooy lool mooy toolu xare bi lañ dem mu feebar fa après gars yi bon duñ ko sànni noonu dem seen yoon dañ koy yoraale mais di ko tël fu mu tëdd ak yooyu bu faatoo noonu lay wax kooku nu mu faatoo euh, bu soob yàlla kooku shahid la mooy kon ñii xoolal ñeneen kon ñu ci yokk kaay nañ jël man waqasahu farasuhu aw ba'iruhu lool man nañ ne benn lay mooy ki nga xam ne kon nañ def quinze foogu ma ne ñu man nañ jar jar nañu euh, waqasahu farasuhu ki nga xamante ne fasam moo ko moo ko moo ko moo ko padd moo ko dóor ab kii daal di koy kii euh, wéq voilà fas wee ko wéq voilà wala aw ba'iruhu wala li nga xamante ne mooy gëléemam man nañ ne benn rek la waaw waqasaw dabbatuhu sax manoon nañ ko binde noonu comme ça moom moo gën a moo gën a shamil kaamil voilà man waqasahu waqasathu bokk dabba tuhu voilà ki nga xam ne aw fasam walaa aw war waayam wala géléemam wala mbaamam sax moo ko wéq mu faatu léegi aw la daxatu hamma léegi seize mooy ki nga xamante ne nii mooy ab jiit moo ko fett waaw le moo ko nekk duur ko benn benn venin tël wala jaan kooku mu génn àddina kon mu ngi noonu man la daxatu hamma voilà kooku ak ki nga xamante ne dafa faatu ci firaasam kooku mën nañu rek kii mën nañ ko ne mën nañ ko boole ci nga xam ne mooy eh, eh, waman maata fi sabilillah mooy siis ba voilà mooy ci faatu ci toolu xare rek waaw moo xam daa am lu ko gaañ mu faatu wala boobu daa faa feebar daal di tëdd ci lalam daal di foofu mooy buñ doon dem di ko tegaale mu faatu c'est la même chose kon kooku jarul di ko ciy boole wallahu taala alam léegi mu ne wa sahaha ad-Daaraqutni mu ne imaam al-Haafiz di ko na ma léegi mu ne al-imaam ad-Daaraqutni ta'ala moom de daal dinay solo noo wéral solo na te wéral min hadiis Ibn Umar alhamdulillah hadiis Sayyidinaa wa Mawlaanaa Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne mawtul ghariibi waaw mu ne ki nga xamante ne dafa tumuranke fenn loolu ak shahaada la kon buñ defee 17 nañu def dix-sept muy mawtul gharibi nga xam ne dafa tumuranke étranger fenn faatu fa kooku shahada la léegi mu ne wa imam ad-Daraqutni wéral na ko ci hadith sayyidina ibn Umar mu ne wal ibn Hibban min hadith Abi Hurayra man mata murabitan mata shahida mu ne tamit al imam kii ki nga xamante ne mooy ibn solo na ci hadith Seyna Abu Hurayra foofu mu ne yeneen saa salaam dane loolu la ah pas Abu Hurayra moo toog wax non te képp koo xam ne faatu na muraabitan fekk daa ne woon al muraabit nañ def al taxawoon ci tuur yi yi nga xamante ne mooy euh, frontières yu vulnérables yi ci réewum jullit ñi mu daal dafay ngir ngir benn noon du fa jaar wala boog ay noon ba fa mën a gisoon nañ ko fi ci euh, Riyad bis taxawoon nañ ci lu yàgg Euh, ci euh, première buntu biñ newoon hmm? mooy almurabit boobee kooku day nekk koo xamante ne euh, day nekk shahid voilà bu faatoo ci murabitan maata shahidan mu ne alxadis mu ne wali Tabarani mu ne al imaam at-Tabarani solo na min xadis Ibn Abbas marfu'an jële ci hadis sayna abdallah ibn abbas loo xam ne lu mu yëkkati la radiyallahu mu ne almar'u yamuutu ala firaashi fi sabilillahi shahid loolu mooy ki ñu romboon sànk rek waaw mooy ki nga xamante ni ala ay mooy aw man maata ala firaashi ala ay hatfin sha'a c'est la même chose mooy kii mooy ki nga xamante ne day faatu ci lalam mais ci toolu xare la nekk mais dafa feebar gaa yi daal di ko porter walla di ko yóbbu mu faatu kooku nu mu faatoo kooku shahid la voilà kon nag mu ngi noonu kon kii gisoon nañ ko jarul ñu koy ñu koy note ah mu ne waqa wa qaala dalik aidan fil mabtuun mu ne wax na lool tamit ki nga xamante ne biir buy metti moo ko daal wala diq te loolu gis nañ ko mooy man la daxathu hamma ki nga xam ne dañ koo fett wal gariq ak ki nga xam ne mooy kilab wa shariq waa kuy ashariq <laughs> kon dix-neuf ashariq nañ def ashariq après ñu ñëw eh, kan mooy ashariq voilà ashariqu léegi ashariq mooy kan ashariq en fait euh, mooy ki nga xamante ne nii euh, dafa xam nga alxariqu mooy ku noyé koo xam ne noyade la faatoo voilà dafa lab ashariqu xam nga lab nit buy lab li ko labal fu muy jóge ci biti man c'est quoi ça man mais ndox mi fu muy jóge li koy ma labal ci biti lay jóge jaar ci bakkan yeeg ci gémmiñ gi fépp mu daldi di la par exemple waaye dafa dugg ci géej di feey ndeke aayul laa yox sinu sibaaxa ah, ndekete yoo sawaay dese naa man feey eh, lab walla mu dugg ci teen daal di lab wala mu dugg ci déeg wala ci piscine daal lab wala mu dugg ci déeg daal di lab ab marigot loolu lépp mooy da gis ne kooku alors que ashariqu ashariq mooy ki nga xam ne moom li na labal ci biiram la jóge mu ne dox la moo xam ne day remonter euh, xam nga la ci bakkan yeeg gémmi ñi lay jaar kii nag put ji mooy comme comme asharit mooy comme ki nga xam ne dafa fot xam nga fot fot mooy ki nga xam ne comme boo ma doon lekk euh, li nga xam ne mooy ceebab jën wax lu neew ba yeen yi wala zose <laughs> léegi bi ngay lekk euh, après aw benn yax boo xam ne benn arrêt boo xam ne dafa taxaw tag ci sa put ji ci sa put ji la teg dana oo oh, fexe dindi dindi nekkate yoo dafa nekk inter daal di daal di tegu foo xam ne ak a naqaree dindi waaw wow nga xam ne tànko ne dankub cere la ñuy jël daal di la koy jox ne la wannal te di rëkk sa ndigg li tël tël ngir mu jàll loolu la lu yenn maire yi doon def nee nañ day tax mu deñ <laughs> en tout doon na metti rëkk yi moom da nga koy appréhender waaw bu dañul sax léeg-léeg nga ne ko baax na waa dem na léegi dayoo demut ngir rek mucc ci rëkk yi nga xam ne moom la la meer bi di rëkk sa ndigg ji <laughs> voilà <laughs> voilà mooy xam nga loolu mooy foofu muy tag ci sa put gi alxarit nag am ndox la moo xamante ne mooy ci nit ki ci biiram la jóge daal di tag ci put gi waaw xam nga am na ñoo xam ne buñ feebaree dañu mel ne ñuy étouffé mel day am luy génn di tag ci put gi voilà ba ñu faatu am ndox loolu nag mooy ashariqu wuteek alxariqu voilà <laughs> mu ne kon ashariqu tamit tudd na ko ne kooku ashariqu kooku it euh, euh, mbir la mooy nekk na ki nga xamante ne nii it mooy euh, kii la shahid la léegi nag mu teg ci leneen mu ne walladi yaftarisuhu sab'u kon kii mooy kan di vingt vingt waaw mooy ki nga xamante ne nii gaynde yi ñoo ko reere waaw waaw mooy ki nga xamante ne yaf benn waay la bu doon dox ci àll bi rek dajeeg fukki gaynde yoo xam dañoo xiif ñetti fan a ngi lekkuñu mel ni gaynde yi dañ ne yàlla dikk na daal di koy tëbali sawaay di comme que gaynde yi tas daal koy wër kay rek song ko daal di koy faat di ko re di ko di ko di ko di ko ñogonaku loola ñu koy añe wala ñu koy lekk loolu mooy ki nga xamante ne kooku nag bu nee du gaynde kese yi tamit bu dee segg yi ñoom bépp boo xam ne ñoom ñoo ko ci faat euh, ci la daal di koy euh, faat waaw fàdd kooku kon mooy vingt mu ne wal xaaru an dàbbati waaw mu ne tamit boole na ci alxaaru kon muy vingt et un ki nga xam ne daa jóge ci kaw daal di wadd mooy daa war ab fas jóge ci fas wi daanu daal di faatu waaw wala gëléem léegi nag kooku eh, eh, ki jóge ci kaw oto wadd eh, ah, <laughs> ah la de <laughs> waaw waaw kooku yi waa ji nga xam ne chute avion avion bu wadd ah loolu yëpp daa bala de waruwaay la de bu daanu waaw <laughs> waaw waruwaay bu daanu la wala hélicoptère wala benn euh, waajoo xam ne benn jet jet privé waaye bon bu amoon ay vent vent yi fil avion bi avion bi wadd waaja faatu wala mu mbëkk benn euh, ovni daal di faatu euh, kooku xam nga kooku it ci ah ci ci ci de la daanoo wa sahibul hadmi gisoon nañ ko ki nga xamante ne ci décombres yi benn oto taxaw fi explosé wala sax benn waaye bu doon jéem xaw ma lu mu doon def euh, ab gaz di taalub gaz gaz bi explosé foofu kër gi ne wadd kër gi wadd gaa yi faatu waaw wala yu mel noonu wala explosion de gaz quelque part tël kër gi immeuble bi wadd wala ainsi de suite wala rek euh, kër ga moom toit ba baaxut woon tabax bi baaxul ndax biñ ko inauguré yàggul naan bu bees la matul cinq ans yi dund ci di ci jekki kër gi wa min wi ñuy nelaw wala deux du matin kër gi wadd ñu daal di faatu kooku it ci la wasaatul jam gi gisoon nañ ko kon mu ne wale abi daawud al imam al ñu ngi ci al fath ba léegi di continuer di ñu limal ñi nga xam ne ñoo yor darajaay martyr te duñuy shahid ci toolu xare mu ne al imam abu daawud moom it solo min indi na min hadith ci xadiisu ummu haram rahimahullah mu ne almaidu fi lbahri alladi yusibu ajru shahid mu ne waa ji nga xamante ne almaidu fi lbahr euh, almaidu fi lbahr mooy ki nga xam ne mal de mer moo ko jot dafa nekk ci géej gi kon kooku nañ ko bind <laughs> alors attends vingt-deux voilà fil fil bahri mooy ki nga xam ne dafa nekk ci géej bateau gaal looco mais mu am mal de mer nag mooy mu jekki euh, bopp bi tourné waaw mu commencé waccu waaw li nekk ci biir bi yépp génn muy waccu di waccu di waccu ba génn àddina kookee day am lan li nga xamante ne mooy darajaay nga xam ne alladi mooy ki nga xam ne yusibu da koy dal alqayu mooy waccu nga xam ne li nekk ci intestin bi yëpp lay génne xam nga am nañu mel noonu ñoo xam ne waxuma la géej kese mais transport ñu jëlee oto sax dañuy commencer waccu parce que dañuy am dañuy neer voilà mu ne waqat taqaddamtu ahaditha fi man talaba shahada bi niyya sadiqa anna yuktabu shahida mu ne boobu tamit ter wataqad taqaddam waqad taqaddamat ahadith te romboon na xadisu ki nga xam ne mooy képp koo xamante ne talaba shahadatu sadiqan gisoon nay xadis boobu tamit ci buntu biñ génn mooy eh, eh, talabu shahada voilà kooku nañ ko bind vingt trois talabu shahadati eh, bi sidqa nañ ko ci yokk ndax loolu mooy lépp di sidqin ci dëggu kooku mu ne lool romboon na ne kooku bi niyatin saadiqa ci yéene boo xam ne bu dëggu la te ne kooku annahu yuktabu shahidan eh, shahidan dañ koy bind ne kii martyr la mu ne wa sax fii man sabara fi ta'un annahu shahid waaye it sax na ab hadith ne ki nga xam ne dafa muñ ci peste bu am mu muñ téye fa boppam waaw ah moo nag yeneen saa saa ne bu taaxun amee ci dëkk bu leen fa dem di fa dugg waaye nga fa nekk bu ñu fa génn di daw waaw voilà ka nga xam ne dafa nekk nag muñ ko te yàlla tax kooku noonu xam ne du ko dal lu dul yàlla bindoon ci moom mais day jëlay précaution waxuñ ko mu ñëw def lu ko neex voilà léegi kooku mu muñ ko te xam ne lii dogalu yàlla la ci moom te yoneen tam alay saa saa moo nañu bu liy xew bu kenn génn duñ fi nekk di daw comme ni ko <laughs> corona bi nga yi buñ ne fii am na ay cas <laughs> ay kaa yoo xam dañ leen a détecté dugal leen fenn ñu jekk gaa yi ricc daw am ñu daw <laughs> daal di daw dugg ci mbooy gi saway yooyu yëpp mooy euh, ñàkk a xam yii rek ak tamit bon mooy ñenn ñi xaw ma dañ fooguma ne xam nañu ko nag voilà amaana loolu jëxlu daal la gën a nekk waaw mooy ki nga xam ne euh, euh, as-sabru as-sabru fi at-ta'un as-sabru fii at-taa'uun mooy ki muñ des te boppam ci foo xam ne daa am pes te fekk ko fa voilà kon nag mu ngi noonee ah ah mu ne wa fii hadith Uqbatu Amir fii man sara'athu dabbatu ki gis nañ ko hadith Seydina Uqbatu ibn Amir bi tamit ki nga xam ne da koo wéq aw fasam wala am mbaamam moo ko padd tël xam nga am na wala gëléen gi kooku day nekk shahid mu faatu wa inda Tabarani wa inda mu ne loolu ñu ngi ci imam Tabarani mu ne wa indahu min hadith ibn Mas'ud mu ne am na foofu tamit ci hadisu ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi isnadin sahih anna man yataradda min ru'usil jibal wa ta'kulu as-sibaa wa yaghraqa fil bihaar la shahidun fil bihaar la shahidun inda Allah mu ne waa ji nga xam ne yataradda dafa xawweeku min ru'usil jibal kuy nañ ko ci boole kon mooy vingt-cinq mooy waajoo xam ne dafa xawweekoo kon vingt cinq al mutaraddi al mutaraddi min min al jibaali rek min ru'usil jibaali jóge ci comme koo xam ne daroon randone xaw ma yor ay kii yoom matériel am de randonnée yéeg ci montagne bi jekki wala day def ski ñoo ñëpp dañ ciy dugg ah day def ski rek daal bi am mu am mu am glissade léegi nag après dinañ ñëw après <laughs> imam al bi am na tamit lu am solo lu muy wax mais mais yii nii yëpp ki nga xamante ne lii mooy ki nga xam ne xanaa da koo dal ci loo xam ne tayu ko mais ki nga xamante ne daa ñëw ci yoo xam ne danger la dugal ci boppam waaw comme waa yi nga xam ne dañ ne ko yow yi daa am ay kii Euh, kii vert kii nu tudd am na ñu koy woowee avalanche yi eh, wóorul ba ñu def rouge def fa ay drapeau ne bu fi kenn def ski tey parce daa bari ay ngelaw ta am na yoo xamante ne da ngay foog ne nees bi dëgëru ndeke dëgërul yooyu ñu def ko fa léegi benn waay boo xam ne gis na yooyu yëpp daal di jàll nag daal di dem yéeg ci mbir yi ba wadd waa kooku moom nu muy demee est ce que kooku ci ñi lay bokk mu wala déet loolu imaamu Qurtubi rahimahullah Abul Abbaasi rahimahullah dina ci ñëw <laughs> voilà kon léegi nañ àggale kon ki nga xam ne daa jóge ci kaw montagne yi daal di wadd voilà moo xam daa demoon di fa seen ab bëyam parce que bëy yi dañoo mën a yéeg nga yor say gàtt sawaay di leen sàmm bëy yi yéeg ci kaw nga yéeg ci montagne bi di leen kii rek far daal di tarxiis daal di wadd daal di sa bopp bi daal ciw xeer nga day nga faatu waa jooju wala ak yi ñu la wax léegi ak kii ski ak kii doon randonnée jóge ci montagne bi daal di wadd ñu ne il a été emporté par les kii euh, euh, mooy glace yi avalanche yi ko waddal mu faatu fee ca Alpes wala fi nga xamante ne mooy le Mont Blanc fala daanoo fala fala wala Kilimanjaro fala wadde daal di faatu mu ne wa takuluhu asiba ko gis nañ ko mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy euh, ndeg ment yee ko reere daal di koy ñogonakoloo wa yaghraqu fil bihaar ak ki nga xam ne dafa nekk koo xamante ne nii dafa Euh, euh, euh, la ci géej gi ci géej gi la shahidun indallah ñi ñëpp ay martyr lañ fa yàlla mu ne wa waral ahadith ukhra fi umurin ukhra lam u'arrij alayha li da'fiha mu ne nag am na yeneeni i yoo xam ne daal ñu rot di wax ci yeneen yoo xam ne naan dañuy may da loolu ku ko ci martyr la yoo xam ne man ma fi sax di ci sonn parce que loolu dafa wéradi voilà kon nag lii laal imam al-Hafiz Hajar daal di indi rahmatullahi alayhi wa jazaahu allahu léegi waxoon nañ la wala loolu nañ bàyyi nañ bàyyi nañ bàyyi après léegi léegi li ci mooy xaw ma lool sax nan la ñuy def parce que euh, euh, euh, moo moo na nañ dugal fii waxu imaam al-Qurtubi bi ñu doon wax sànq bala ñu ko fàtte imaam al-Qurtubi Abul Abbas <laughs> muy sëriñu borom tafsir bi mu ne <laughs> ci al-Mufhim <laughs> mu ne nag gis nga bi saxa mooy bi xadis yi parce que xadis sunan eh, xadis sahih imam muslim lay lay sara bi mu waxee ki lap ki nga xam ne daa wadd ci décombre yi daal di faatu ak ki nga xam dafa lakk alxariq mu ne gis nga ñetti ñi yëpp innama xasarat lahu martabatu shahada li ajli tilkal asbab li tax ñu am martaba bi mooy sabab yi ñu faatoo waaw li annahum lam yugharriru bi nufusihim wa farratu fi at-taharruzi walakin asaabatum tilka al-asbab bi qada'i Allahi ta'ala wa qadarihi fa amma man gharrara aw farrata fi at-taharruzi hatta asaabahu shay'un min dhalika fa mata fa huwa 'aas wa amruhu ila Allahi ta'ala in sha'a 'adhaba wa in sha'a 'afa 'anhu mu ne boo gisee ñii ki lab faatu ak ki nga xam ne ay décombre daa nekk ci benn néeg comme nii toit bi wadd ci kaw mu faatu wala ki nga xam dafa lakk mu ne ñetti ñi boo gisee dañoo jotee martabaay shahada ci sabab yi ndax ñoom waruñu seen bokk de defuñu te tamit gàttaj luwuñ mooy defuñ loo xam ne vraiment moo leen teg ci mbir mi imaginer yow mooy yow yaa def yow norme de sécurité yi ñu wax respecté woo ko ba pare wala kër gi nga dëkk yaa ngi gis parce que yow te waa ji am na moyen defar kër gi walla jëndi leneen de mais nay rek ma sakkanalee ma am waaw këram gi am ay fissures yu bari gars yi naan ko waa alaaji alaaji sa kër gi doo ci jóg mu naan ah kër de ay nit a ngi ci du ma <laughs> léegi gars yi ne ko ah gisoo kër gi lii wóorul de yow sa yii nii sax nan nga mën a nelaw sa xel ah man de bu ma tëddee damay nelaw ba xaram ba fàtte saay bor xam nga kooku noonu kooku kooku est nekkul ne moom moo ko tey est-ce nekkul ne moo ko tey mais moom gàttañ lu kooku léegi alxaritu waa ji nga xam dafa la yow ñu ne la mooy comme li ñu waxoon sànq ci montagne yi avalanche waaw ah alerte orange bal rouge rouge waaw ñu def gendarme de montagnes yi na ngeen fexe fii nii yëpp fu nekk ñu bal yi baliser ba def fa ay kii ne fii rouge zone rouge ak côté yi nga xamante ne ci yenn ndox yi dañ faa def panneau ne zone dangereuse interdite à la baignade fii nii route bi côté bii nii fii wala ndox nii dañuy tere ku fi sangu tellement dafa dangereuse yooyu yëpp am wala météo joxe alerte mais même géej yi nga xam ne maroon nañ fi sangu sax géej day sàmbaraa géej ga sàmbaraana mooy ay vagues yu toll nii immeuble mooy xew te mbir yi day salfaañoo day jallaañoo léegi nag bu fi kenn dem gis ñu koy wax ci rajo yi di kii ak tele yi naan naan kii ba pare plage yi ñu def fa ay manoo nag maître bu nekk ci plage bi nga teg fa gendarme